وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah mu ñuy indil ñaareelu xadis te mooy xadis bu mujj ci buntu bi di chapitre cent soixante-deux wala garab wala euh, ci téere bi kitaabu iyaadati almarid mu ne woon baabu sadaqati an almayit wa du'aa lahu buntu bi wax ci les invocations ak ñaan yi ak saraxe ngir ki nga xam ne mooy ki daw ki génn àddina si suñu gataay bi ñu génn gisoon nañ xadis bu njëkk bi mu doon xadis neuf cent quarante-huit mu ne woon waa ne Aïchata radiyallahu anha anna rajulan qaala linnabiy sallallahu alayhi wa sallam inna ummi ftulitat nafsuha bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi ci tegu muy 949 mu ne wa an abi hurayra mu ngi jële ci saydina abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallah ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na idaa maata al insaan mu ne bu dee nit ki dafa génn àddina inqataa day dog amaluhu ay jëfam jëfam yi day dog illa min salaas ba mu des jëf yi nga xam ne ñoom ñoo tukkee woon ci ñett yii yii moom yoo xam ne defoon na ko laata muy génn àddina yii moom duñu dog sinon yeneen yépp loo xam ne lu mu doon def day dog sadaqatun jaariya sadaqatin jaariya wala bu dee da tàmbali tàmbale wax ji salas deux points sadaqatun wala bu dee da ko continuer illa min salasin sadaqatin jaariyatin voilà <coughs> kon sadaqatin jaariya bi ci njëkk muy sarax boo xam ne day wëy mooy boo xam ne ay yiwam day continuer jëf la joo xam ne jëf ju baax la joo xam ne nit ñi dañ ciy jariñoo maadaama ñu ngi ciy jariñoo nag mooy yow yool ba di la fekk fa nga ne même bu dee après mille la même bu dee junni at dox na fi kon bu njëkk baa ngoog aw wala bokk beneen bi mooy wa ilmun yuntafa'u wa ilmin yuntafa'u aw beneen bi mooy xam-xam boo xam ne moom la fi ci gaañu bàyyi euh, boo xam ne nit ñi ñu jariñoo gannaawam aw waladin ñetteel bi muy aw wala wala aw ak waladin doom saalihin ju baax yad'u la juy ñaanal ka nga xam ne moo génn àddina moo xam baay la baayam la walla sëtam la sët ba di ko ñaanal sët yi di ko doom ju baax di ñaanal waajuram joo jële kooku moom ñaan googu da koy fekk si eh? rawahu muslim mu ne xadis bi imaamu muslim rahimahullah moo ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal daal di woon na solo woon ko na al imaamu mbokku taalib abu daawuda at-tirmidhi an-nasaa'i ibnu maaja mooy sunanul arbaa ñoom ñépp ko solo imaam muslim al buxaari moom moo ci génn moom bokkul ci ñu solo hadis bi al imaamu muslim abul husayn mu ngi kon di kitaabul wasiya buntu bi surah baabu maa yalhaqu al insaana min min ath-thawaabi ba'da buntu la nga xam ne mooy jote nit ki ci yiw ginnaaw bu génne àddina mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutayba ya'ni ibn Sa'id wa ibn Hujr mu seli hadis bi ci ñetti sëriñam mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Ayyub di Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abid az-zahid rahimahullahu ta'ala moom mu ne kenn ngoog wa Qutayba sama beneen sëriñ di Qutayba mu ne ya'ni ibn Sa'id ki mu ci jublu mooy ki mu ci jublu mooy ibn Sa'id di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala wa ibn Hujr ak ibn Hujr bi <coughs> Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil rahimahullah Abul Hasan as-Sa'di al-Marwazi al-Baghdadi rahmatullah ala al-jami' mu ne qaalu ñoom ñëpp nee nañ haddathana Isma'il mu ne huwa ibn Ja'far mu ne ñoom sama ñetti sëriñ yi yëpp nee nañ nettali nañu Ismaïl mu ne imaam Muslim ne ko mooy Ibn Ja'far bi Ismaïl ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlaahum Abu Ishaq ñi ne Abu Ibrahim al-Madani al-Baghdadi al-mu'addib al-qari rahimahullahu ta'ala an al-Ala moo ko jëlee ci al-Ala di al-Ala ibn Abdirrahman càllale bi yàgg nañ ko gisan al-Ala ibn Abdirrahman ibn Yaqub Abu Shibl al-Madani rahimahullahu taala an abihi mu jëla ko ci baayam di Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhaniyu al-Madaniyu rahmatullahi alayhi an abi Hurayrata moo ko jëla sayna Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamaniyu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa maata al-insaanu inqata'a amaluhu inqata'a anhu idaa maata al-insaanu inqata'a anhu amaluhu illaa min salaasa illaa min sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin saalihin aw waladin saalihin aw waladin saalihin yad'u lahu kon loolu la ko alimaamu muslimu abul xusayni daal di soowee gis nga fi idaa maata al insaanu inqata'a anhu amaluhu illaa min salaasa illaa min sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la <coughs> gis e, naka noonu imam Abu Dawud it noonu la ko inde ida mata al insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathati ashya' min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu naka noonu al imamu at-Tirmidhi <coughs> ida inqata'a ida mata al insanu inqata'a amaluhu illa min salaas voilà euh, imaam an-Nasaa'i idaa maata al-insaanu inqata'a amaluhu illa min salaasa ah al-imaam ibnu Maaja inna mimmaa yalhaqu al-mu'mina moom <coughs> noonu la ko indee ci kàddu yooyu mu ne yonent bi Seydina Abu Hurayra mu ne yonent saa sallam nee na inna mimmaa yalhaqu al-mu'mina min amalihi wa hasanaatihi ba'da mawtihi ilman allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warrasahu aw masjidan banaahu aw baytan libni sabili banaahu aw nahran ajraahu aw sadaqatan axrajahaa min maalihi fi sihhatihi wa hayaatihi yalhaquhu min ba'di mawtihi gis nga fii dangay eh, boo fàtte la ko ci jotaay bee ñu génn ñu ne la nañ ñëw ci xadis boobu est ce que ñett yooyu kese la gis nga riwaayu imaamu nu maaja bi sauf que euh, pour simplifier la mooy lépp luñ ci même luñ ko détaillé détaillé yeneen yiñ ciy tudd yépp ñett yi mu wax da koo tënk ñett yi mu wax bu ci nekk mën nga ko dugal ci suuf sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafa bi aw waladin salihin yad'u la loolu seetal dinañ ñëw ci euh, imam ibn Maaja riwaayam bi ginna détaillé que riwaay yi ñu gis léegi hein xoolal euh, li mu wax ne nii la ko mu ne haddathana Muhammad ibn mu ngi ko indi ci al-muqaddima baabu thawaabi mu'allimi an-naas al baabu thawaabi mu'allimi an-naas al wala muallimu naasi alxayra muallimu naasa alxayra buntu bi wax ci jàngale nit ñi yiw mu ne haddathana Muhammad ibn Yahya mu ne nettali nañu Muhammad ibn Yahya az-Zuhali mawlaam Abu an-Naysaburi Abu Abdillah ah, moom it sëriñ la ci Imaamul Buxaari ah. voilà moo amoon problème ak moom fële ca bilaadu Naysaabuur <laughs> Muhammad ibn Yahya imaamul Buxaari day solo ci moom waaw haddasanaa Muhammad ah, mu ibn Yahya az-Zuhaliyu ah, mu ne moom moo ko ne moo leen nettale qaala haddasanaa Muhammad ibn Wahb ibn Atiyya mu jël ko ci Muhammad ibn Wahb ibn Sa'iid ibn Atiyya ibn Ma'bad as-Sulami Abu Abdillah ad-Dimashqiyu rahimahu Allahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa al-Waliid ibnu Muslim mu ne kii nag mooy al-Waliid ibnu Muslim al-Qurashiyyu mawlaahum Abul Abbaas al-Umawiyyu mawlaahum rahmatullahi alayhi moom nag mu ne qaala haddasanaa Marzuuq ibnu Abii Hudayl Marzuuq Marzuuq ibnu Abii Hudayl mu jëloon ci naan Marzuuq ibnu Abii Hudayl as-Saqafiyyu Abuu Bakr ad-Dimashqiyyu ash-Shaamiyyu rahimahullahu ta'aala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 moo hmm? aslam aljuhani mawlaahum rahmatullahi alayhi an abi hurayrata radiyallahu anhu qaala mu ne qaala rasulullah sayyidina abu hurayra mu ne yeneen saa sallam nee na inna bokk na mimma yalxaqul inna dëgg-dëgg bokk inna mimma bokk na ci li nga xam ne yalxaqul mu'mina dina jote fekki way ngëm yàlla ju min amalihi ci ay jëfam wa xasanaati ak ay yiwam yu rafetam yu ba'da mawti ginnaaw wu faatoo ba pare mais moom kontam ba nga xam ne xam nga nit booy liggéey ci dara bu deewee mooy yëf yi jeex na <laughs> waaw salaire dootul duggoo <laughs> waaw gaa yi ne jeex na parce que saa yi ah yaaram kallaa lañ koy wax <laughs> ba wolof yi wax waaw ndem sa yàlla ja waaye kii nag moom boo génnee àddina am na ci yi moom du dog waaw am na yoo xam ne du dog dalay fekk faa nga xamante ne nii mooy sa sa bërëb ba ngay sa boo boo faatoo dala koy fekk dala di di ñëw rek waaw flux yi di ñëw rek ci yu baaxam mais attention de yu bon yi tamit am na yëpp am na am na côté bii bu mel nii ah yoo xam ne yow da dee tëddi sa sa bàmmeel bàkkaar yi di fekk waaw te loolu alxuraan bari la lu mu ci wax de waaw waaw gaa yi nga xam ne noo seulement <coughs> dañuy yenu seen <coughs> seenu biisu bàkkaar waaye dañuy yenu ah mais biisu bàkkaaru ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo reen ñéeral li borom bi ne gaa yi mu ne wa idaa qiila lahum maadaa anzala rabbukum qaalu asaatiirul awwaliin mu ne infiri bees leen waxee maada bees leen laajee maada anzala rabbukum ana lan la seen borom daal di wàcce ñuy saboote quoi naan asatirul awwalin alquran gi au lieu ñu ne alquran la kat doom la ñu ne déedéet lii c'est des épopées des lii boo ni léppoo ni ñu maam yu njëkk la borom bi ne boo gisee borom bi seetaan leen ci maanu teem ñiy def lool li yaxmilu awzaarahum ngir ñu yanu seen diisu gannu seeni bàkkaar kaamilatan mat sikk yawmal qiyaama bisu pénc wa min awzaari alladhiina yudilluunahum bighayri ilm waaye yenu waale bàkkaar te ñoom ñoom du ñuy dañ leen di yenu ñoom ñu déchargé wu de non non ku nekk na ngay yor la nga yor sauf que ñoo sànk gaa yi par bu cànkute gu gaa yi nekk ñoom dañ ciy am te du wàññil ñu leen dara wa min awzaari alladhiina yudilluunahum waaye naka noonu ah? ñu yenu tamit ci ñi nga xamante ne diisu gannu bàkkaar ñi nga xam ne ñoo leen sànkoon bi gayri ilmi te teguñ ko ci xam-xam ala saa waay waay waay woo ala waawee ala saa waay waay ñaaw na yées na maa yasiruuna la nga xam ne moom la ñuy yenu seen yen yu diis yooyu le kon loolu benn la waaw te lii mooy la yonent lay man sanna fil islaami sunnatan hasana ak man sanna fil islaami sunnatan sayyi'a nga def fi lu yées loo xam ne yàgg nañ ko fee wax yaa ko fi njëkk a def mais kooku day am wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyaama la yonent saa sala wax day am bàkkaaru diisu gannu la def ak ña ko def ba yawmal qiyaam kon kooku day ndiyee yu bon yi di ko fekk mauvais investissement waaw bu dee lu baax nag ah sunna doon xasana googee mooy moom da koy fekk moom tamit ah, képp ku ci jëf rek mbir mi da koy fekk ndax loolu daa bokk ci jëfam bi nga xamante ne mooy ilmun yuntafa'u bih moom moo ko fi def nit ñi di ko jariñoo saa suñ ciy jariñoo moom mu nekk koo xamante ni ah lii de diw moo ko jëkk a def wala moo ko fi defoon gaa yi di ko roy moom day tëdd bàmmeelam mbir yi di ko fa fekk kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna mimma yalhaqu ñu ngi ci sunan ibn Maaja al-Qazwini rahimahullahu ta'ala al imam Abu Hurayra mooy moom façon bi mu solowee xadiis bi Allah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na inna mimma yalhaqu al-mu'mina min amalihi wa hasanatihi mu ne bokk na ci li nga xam ne day jotee way ngëm yàlla bi ci ay jëfam ak ay rafetam ba'da mawtihi ginnaaw bu faatoo ah ilman joo xam ne allamahu da xamale waaw moo tax xamle am solo wa nasharahu mu tas ko moo xam nag ci mbind la ay tasaani fi mu def ay téere domaine bu nekk wala domaine ba mu ko yàlla ubbee bind na ci ay téere leeral ci ay mbir yoo xamante ne nii daanaka dafa mujj moom nekk incontournable nit ñi soxla ko di ci jariñoo waaw di publier di ko éditer fu nekk waaw téere xam nga ne moos Fathul Bari allah <laughs> lawla Fathul Bari thumma Fathul Bari ma qadaytu awtari <laughs> la Cheikh al Ethiopi doon wax wax na dëgg rahimahullah <laughs> mu ne lawlaa fathul baari bu dul woon ubbeeg yàlla mi nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ñu sos summa ginnaaw gi fathul baari téere bi nga xam ne nag moo tudd fathul baari muy bu al imaam al haafiz ibn hajar bi muy sara fat eh, sahih imaamul buxaari bu dul woon lool man li ma bëgg ci sara sahih imaamul buxaari man du ma ko man man al al al icopi waaw ak bu muslim yëpp waaw kon nag loolu rahmatullah ala al jamii kon loolu mooy comme noonu téere yoo xamante ni bés bu nekk ñu ngi al imaam al xaafis na xajar ci addina bi al imaam ah, al imaam al al al al Qastallaani ah, al imaam ah ah non al imaamu Maalik ainsi de suite ndax lan loolu da leen di fekk ilmun ilman xam-xam boo xam ne allamahu da ko jàngale woon. ngay boroom xam-xam yàlla may la xam-xam nga former ay nit def ci ñoom xam-xam boo bële leer boo bële ñoom ñu mujj nekk ay jonti njolloor ci kaw suuf ñooñu lu ñu doon lu ñu man di am yow da lay fekk ci ca bàmmeel ndax yaa leen former yaa leen yaa leen def liñ doon waaw même bu dee ñoom tudduñu la sax xam nga man ngay former nit ñu pare ne du ñu tudd mais du ci dara amul solo yow ñu tudd laa ñu ñàkk laa tudd c'est li am solo mooy yow ñàngaleem yonent baay saa saa fexe nga ba mu dem ci ñeneen jeex na dërëm bi puso bi réeréwul ci yow jeex na borom bi xam moom moom moom yow moom fàttewu la lépp ñoom lu ñu tas gina yaatal mbir mi am ci yeneen yow mi cosaan bi mi leen formé woon danga ciy am même bu dee yaa ngi sa bàmmeel allah ilman allamahu wa nasharahu tas ko ay téere waaw waaye audio yoo xamante ni da koy def yoo xamante ni nii nit ñi man kee jote jote xam-xamu yonent bi alayhi salaam xam-xamu alquran ak sunna ñu jote ko waaw waaye attention waxoon naa la en islam amul li ñu naan xam-xam profane ah, yow yaa formé waaw cette génération d'ingénieurs cette génération cette génération de de de de nangam ak nangam waaw d'agronome yaa leen formé waaye ako fee tumuranke woon ñu mujj yow yaay le père fondateur des écoles yi fi am yépp gars yi di ci jariñoo centre de formation yi gars di génn ñii di nekk ay lu nekk dëkk bi di suuxa ci côté mbay ni lépp ak côté beneen bu ñu neex hydraulique lu ne kooku xam-xam boobu xamlewu ko ah kay wa nasharahu tas na ko nit ñi di ci jariñoo yow mi yawmiddin kooku da koy fekk ci foofale mu ne waaw moo tax nit du xeeb li ko yàlla defal je suis professeur de sociologie ah je suis professeur de maths saway xamal ne damay jaam jàppal ne dangay ngay jaamu yàlla ci sa njàngale mi waaw professeur élèves yi def leen say nawle waaw te lépp loo xam ne yow boo newoon sa place am professeur bëggoon nga ñu doxaleek noonu yow del doxaleek noonu ñoom laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma li nafsihi gis nañ ko yeneen tubaab saa saa am ne kenn du dëgg dëgg dëgg lu dul kenn ci yéen lu dul mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam li nga bëgg woon boo newoon san place yow ba ngay jàng ñu formé la noonu na nga bëgg woon boo ñëwee nag bay formé waate defal noonu boo ko teggee rek xamal na nekkoo ci yoon kon nag ilman allamahu wa mu tasaare ko ci ay kaset ay vidéo waaye ay li nga xamante ne ay youtube ay mooy mooy yoon yi nga xam ne ci la ñuy wasaaree njàngale nga tasaare ko ci ñoo xamante ni xamuñu la sax ñu daj ci audio yooyu wala fichier yooyu wala bande yooyu wala cassette yooyu walla CD yooyu jànge ci loo xamante ne nii ñoom jàppoon nañ ne xam-xam bii moom man duma ko xam parce gaay kat gars koo ko fi laaj ñu ne la yii lii lii yoo boobu kenn doobu wu daj ci yu mel noonu xam ko ba maîtriser ko mais al fadlu lillah al fadlu lillah walakin ci kan la ko jaarale ngënil gépp bor buur yàlla la waaw zalika fadlullahi waaye daa am ku muy jaarale mbir yi kam ko jaarale kooku mooy waajooju kooku ndaxa xamoo ko sax amaana génn na àddina sax bëggoon a déglu ay tafsir rek jot ci ne ah, xaala nga gis ñu ne bon ay tafsiru Cheikh Ibrahim Niass de mu ngi nii nga déglu man bokkuma ak moom sax jamono man masuma xam kooku mooy naa ko dégg nii di gis photoom ci dëkk bi waaye masula dund ak man parce man bi may gane àddina génn àddina ma jël déglu am ci ay nja dégg dégg ci alquran am ci benn déggin boo xam ne mais al fadlu ngëneel li ngir ci yàlla la waaye ci kan la ko jaarale ci moom kooku kon moom moom <laughs> ilman waaw mooy génn àddina waaye jàngalee ma nga tas wa nashara waaw moo tax nit da ngay yeewu waaw xam-xam boo xam ne allamahu da koo xame wa nasharahu mu tas ko loolu ay fluam ay waamee xéewalam dugg bàmmeel du ko teree taxaw du ko du ko arrêté mukk benn ngoog waaw ñaareel wa waladan salihan taraka ak doom ju baax joo xam ne moom la bàyyi gannaaw yeneen saa sama dana salihan doom ju baax alhamdulillah loolu di pousser waajur yi ci ñuy yar seen doom yi teg leen ci yoonu yi teg leen ci sunnatul Qur'an sinon budul loolu boo génnee àddina dañ lay fàtte waaw dañ lay fàtte yow laata ngay faatu la def ay groupe ay groupe ku nekk di xaar miraas bi liñ ci mën a am di xaar armé wu jusqu'au ci maaman yi nga xam ne mënuñu tus yow faatoogoo gars yi waajal nañu ku nekk jàpp na lii laa maa ko war a am ci sama ndonoy bàyyi ka bàyyi jee ngi dund waaw bu sa ruugi rot paaka yi bojjante paaka yi di tàmbali ak talsam yeeg baati nan tey moom tàmbali na bu yàgg ndax dañ naan foog nga jiitu leen ci sëriñ si ku nekk wax loolu ñooñu taluñu laa ñaanal waaw ñaan giñ la dañ la koy defal sax c'est de façade kese ruux bi amu fa aw walad moo tax ñu war a yar suñu doom yi teg leen ala ma kaana alayhi rasulullah alayhi salatu wassalam teg leen ci li yonente mi alayhi salaatu muy sunnatuhu al mutahhara sunnaam gu teegi sell te laab yar ci sa doom nag ci loolu moo kooku moo doom ju baax boo génnee àddina mu lay ñaanal mais doom ju bon talu la sax waaw talu la mu ngi ci mbiri àddinaam waaw mu ngi ci mbiri àddinaam ba pare di def ay tojaage te attention mooy liñ la wax ne la gis nga côté bi yeneen saa yu baax yi la wax mais boo fi jëlee sa doom tamit yàq ko yar te yàq mu ko mooy ñàkk koo yar comme mooy ko empoisonné bu nee ci kaw suuf tamit di defi tojaange ci kan la jóge ah <laughs> ci kan la ngay encaisser ci beneen côté bi walla iyaazu billaah waaw ndax yaa ko fi sannaal sunnatun sayyi sunnatan sayyi aji waaw kon nag nañu bàyyi xel ci lool aw waladan wa waladan salihan taraka ñaareel doom ju baax ju nit ki bàyyi gannaawam ju baax salihan kum ko bàyyi waaw xam nga fii waxul ñaanu doom ji xam nga ñaan waxoon nañ la ci bii weesu ñaan moom que ce soit doom ji ñàkk doom ji lépp ci yam bu ko yàlla nangoo day dem ci ci ci ci ci néew bi moo tax malaaka di ñaanal néew yi comme ni ko imaam Cheikh al imaam Ibn Taymiyya doon wax indiwaat aaya yooyu nekk ci suuratu Zumar ak yooyu donc Ghafir ak tamit yonent yàlla bi saa saa ak ak yonent yàlla bi saa saa ay rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ak yi mu doon istaghfiru li akhikum loolu soxlawul mu nekk sa doom ngir mu dem waaye doom moo tax fii aw waladan salihan taraka te moom lañ doon xadis yële doon wax naan bokk na ci jëfu nit ki mooy li nga xamante ne inna min min min min min atyabi ma lu nit ki di lekk mooy li nga xam ne moom la fàggoo loxoom te doomam daa bokk min kasbi yede daa bokk ci fàgguteefam kon kooku mooy doom ju baax yaa ko meññ lu baax li mu fa newee yépp day delluwaat ci yow kon nag loolu lu ama am solo la xawla <laughs> oh, la hawla wala quwwata illa billah allahu akbar waaw inna ma akala al insanu min kasbi yadihi wa inna waladahu min kasbihi te imaam Ibn Maaja mi moo ko soloo bi isnaadin saxiixin ci xadiisu sayyidatu Aisha mu jëla ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu tudde doom ne kooku fàggu tiif la waaw kon nag mu ngi noonee waaw allahu akbar aw waladin saalihin yad'u lahu ci bee fii ah wa waladan saalihan taraka doom ju baax lépp lu mu jëf moo tax borom bi ne walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman waaw alhaqna bihim dhurriyyatahum waaw ñi nga xamante ne <clears throat> amanu dañoo gëm yàlla tegu ci eh, eh, ngëm yàlla waaw wattaba'athum mu topp leen ca ngëm yàlla googee waaw allahu akbar topp leen ci ngëm yàlla googee roy yonent bi alayhi salaam ñoom li leen dexal wattaban zurriyatuhum bi iman ci ngëm yàlla wa alhaqna euh, bihim zurriyatuhum boo liggéey damay jël seen njaboot yee boole leen waaw yëkkati leen ci darajaay seen waajur yi wala bu dee waajur yi ñu yëkkati leen ci darajaay seen sët yu kabe yi wa ma alatnahum min amalihim min shay te borom bi nee duma leen wàññil ci seen jëf yi min dara kullu imri'in ma kasaba rahin waaye nag da bi fadlullahi al-azim kon mu ngi noonu <laughs> aw waladin aw waladan wala doom joo xamante ne nii wa waladan salihan taraka moo tax doom ju baax très bien mu très bon investissement waaw te mooy mooy tax nga wàccoog sa boroom <coughs> boo ko deful rek ëllëg dinañ la poñe kanamu boroom nga am problème waaw waaw <laughs> nit du nekk ci lu baax jàkka du ko raw lu baax du ko raw waaye yooyu yëpp bu koy def njabootam zéro kooku rëccagul moo tax borom bi ne yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaro mu ne yéen ñi gëm yàlla te dëgg na ngeen fegal seen bopp wa anfus ku anfusakum wa ahlikum ak seen njaboot waaw yow ba ngay jullee ka def yooyu sa njaboot nag léeg léegi digal bi ñu leen koy waxee daanaka amul solo ah yéen julli ngeen amul benn sérieux paa bi booy yi dañuy dégg ci voix paa bi wala mère bi xam ne kii sérieuxul alors que bu jàng wala seen devoir yi nga xam ne dañ ko war a def ndax suba lañu am évaluation. non boobu waxuma la yemoo ci wax leen ko mais ton bi nga koy waxee fulla gi mu amee ak bi ngeen di di ko surveiller ñu xam ne lii moo ëpp solo ñu seen bàyyi loolu la ñuy jox solo waaw waaw ndax ñu bari le ton de leur de leur voix trahit waaw li nga xam ne mooy seen ndax lii dëggu ci ñoomam déet te loolu xale yeeku gën a xam ci parents yi waaw ay expert lañ ci côté boobu waaw kon wa waladan salihan ñaareel doom ju baax taraka gum bàyyi ginnaaw wa mushafan warrasa ñetteel ab téere ab kaamil boo xamante ne nii warrasa da koo donnale waaw bàyyi ko ci gannaawam waaw nit ñi di ko jaruñoo gannaawam ña ko donno waaw allahu akbar di ci jàng te téere seen bàyyi ko jëndoon wala moo ko jëloon <coughs> joxoon ko am ñoom ko joxoon waaw te loolu xoolal dem Medina wala Makka jënd fa ay kaamil bàyyi ci jàkka ja allah ujaaj yeeg zuwaar yeeg mootamiru na yi buñ ñëwee jël ci téere yi toog di jàng ay waay ko ko fa teg kooku mën naa dugg ci suuf lu képp ku ci jàngub xaraf mu koy fekk ci foofu te du wàññil waa ji dara aw mushafan wa mushafan warrata ñetteel a ngo ñeenteel aw masjidan banaa wala li nga xam ne mooy ab moske ab jàkka boo xam ne nit ki moo ko tabax maa daama nit ñaan ciy julli xoolal ñi ciy julli ñëpp Allah eh, investissement ci yoonu yàlla bari na ay ñi nga xam ne yàlla jot na def na seen loxo jot seen gannaaw mbir mi nekkul ci jëndi terrain kese di investir kese c'est bien baax na waaye xalaatal ne nag sama terrain yi nga xam ne jënd naa koy bari am na boo xam ne moom dama koy jël foofale moom defal leen ko jàkka lillahi tabaaraka wa bu dul dara ma jox leen suuf si ñoom ñu tabax ko xoolal loolu investissement boobu wallahi maa daama di ñaan fay julli mu nekk manaan waaw loo xam ne lumière la faar dalay fekk fa nga ne aw masjidan kon ñeenteel baa ngoog jàkka joo xam ne banaa moom la nit ki tabax waaw aw ak baytan libni sabili banaa kër goo xam ne waa ji dane man gis naa ne fii nii am na ñoo xam ne dañoo bari ñu fiy ñëw ay doxandéem ñu fiy ñëw nii di dox seen activité ñii di seet seen nit ñii di kii waaye amuñu moyen fay hôtel amuñu moyen fay air bi amuñu moyen nangam ak nangam man ni may def damay tabax loo xamante ne maison d'hôte la waaw gars yi ku ñëw nag duñ leen fayeeku dara wala dama leen c'est c'est c'est gratuit waaw ku ñëw def fi quelques jours après demaat Allahu akbar comme caravansérail yi yi nga xam ne ñoo amoon jamono ya nga xamante ne commerce ya loo yooyu ñaari xamoon nañu ko bu baax lee mooy caravansérail waaw yow nga tabax kër goo xamante ne libni sabil ngir doomu yoon beneen waaw nga tabax ko waaw moo tax gars yi mën a investir tiir ñoo am ay Égypte yii nii <laughs> waxoon naa leen ko wi gars yi ñëw da gis boroom alal boo xam ne immeuble ay immeuble dix étages lay tabax mais étudiants yi nga xamante ne dañuy jàng jóge fu sori te amuñ fuñ dëkk ku ci kii traité leen dossier dugal ko ci kër gi gratuite dul jafay dara lépp mu waajee ko gérer mais sawaay sawaay xoolal ma investissement yooyu sawaay aw oh, may dam ibne sabil yi ibne sabil na nekk étudiant boo xam ne Casamance la jóge war a jàng ci Dakar kooku doomu yoon la xamu fi kenn amu fi benn kii imaginer ñoo xamante dañu tabaxoon kër yu mel noonu wala sax bu dee du kër gu ngand waaye même bu dee ñaar ak ñett ñi ngay jël même bu dee sa biir kër nga tabax ko fee ne léegi bii moom dama koo bàyyil wala boo fee dama koo bàyyil ngir ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñu mel noonu mu ne loolu maa daam mu ngi fi loolu da koy fekk kon juróomee la ngo wala dan ilman allama benn wala dan salihan daraka ñaar ñett ma masjidan bana ñeent waaw baytan libni sabili bana juróom juróom benneel aw naharan ajra wala koo xamante ne ak dex goo xam ne moom la moom moom la def muy jàll waaw nit ñi daal am nañ problème ndox de mu fexe bët fëtt fenn aw foo xamante ni nii fexe ba ndox mi utal ko yoon muy agsi ci nit ñi nit ñi di ko di ko jariñoo allah waaw waaw ñu ne dañuy ubbi benn bras de mer wala de bras de de de de euh, euh, dex gu mag gi sauf que ñële ñoom dañoo soy dañuy jógee kilomètre ngir ñëw fii ngir am ndox mu fexe ut ay tuyaux waaw loolu ajraahu day dox ci tamit ay robinet yoo xamante ne fexe na sa ndox ma source ba na mu soree mu fexe créer ay canalisation ay système de d'irrigation de yooyu ba ndox mi di agsi ci nit ñi moo xam ci robinet wala ci seen tool yu man di bay nga defal leen ko wala dex gi nga fexe fexe ba muy jaar ci ñoom aw nehran wala dex ajraahu boo xam ne moom la dawal moom la wuyal waaw kon juróom benn ngoo aw juróom ñaar sadaqatan axrajaha min maalihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mawtihi wala sarax boo xam ne da ko génne ci alalam ba mu nekkee nag ba mu amee santé ah waaye li xam gisoon nañ xadis bu mel ni waaw du jariñ dara nit ki bu ñëwee du saraxe bàyyi bay waaja faatu naan kaana li li li li li li li diw kaza wa kaza loolu du la jariñ dara waaw waaw bëgg koo xañ ñi lay doon kese nga ñëw bay waaja dee xam ne yow moom alal ji leer na ne mën a tookee jariñoo nga ñëw nag di jaayu mbaax tabarroo ci mbir yi doolu du dox moo tax dañ ko dul jàllale yooyu <laughs> dangaa bëgg coin sa gaa <laughs> moo tax mu ne ci jamono li nga xam ne dangaa nekk sa bi gën bi nga xamante ne yow dangaa am am am am santé laa wax waaw soxla alal ñi lool di ragal ñàkk waaw tey ami projet nga jël malgré ça nga jël joxe loolu mooy bi gën a baax waaw mais moos way woo <laughs> tax mu ne bi nga xam ne sarax boo xam da nga koo génne ci alalam fii sihhatihi jamono ji ngay amee ak wér wa hayati ak dundam du bàyyi day waaja a dee mu joxe ko nit ñi di ci jariñoo ginnaaw yalhaquhu dina ko fekk min ba'di mawte ginnaaw bu génnaat ne gis nga imam Ibn Majah nii la ko ëndee rahmatullahi alayhi <coughs> léegi bu ñu delluwaatee ci li ñu newoon ba léegi kon gis nañ idan qata ida mata al insan waaw ida mata al insan waaw kon rahmatullahi ala al jami' ñëwee na adam loolu it terme yooyu it ñëwee na ci comme ni ko al imam an-Nawawi rahimahullahu waxe waaw kon loolu mooy taxrij bi mais ñëw na ci yeneen termes waaye bu imaam Ibn Maaja bi rahmatullahi alayhi doy na kon ginnaaw taxrij bi ni mu des bala ñu jàll ci taxrij bi mais est-ce que est que yii kese gis nañ imaam Ibn Maaja moom yaatal na riwaay am yaatal na ci li nga xam ne mooy mushaf tudd na mushaf nahrun ajra yooyu yëpp tudd na ko ah yooyu indi na ko moom eh, nga xam ne eh, kon moom gin na dugal eh, wane li nga xamante ne mooy yeneen yoo xamante ne bokkul ak ñetti yi kese mais wax naa la yooyu yëpp ay détails kese la boo seetloo yooyu yëpp nahrun ajra loolu du sadaqa fataw sadaqa jaariya la waaye it mushafan warasa lool xam-xam la boo xamante ne wala sadaqa jaariya ngay dugg ci yooyu mooy sarax buy wéy wala bi nga xamante ne baytan kër goo xam ne moom la tabaxal limni sabili bana wala yooyu mais loolu mooy sadax sadax la boo xam ne jaariya day wéy kon loolu nga gis ne loolu lépp day duggaat ci li nga xamante ne moom lañ doon wax sànq mooy génn fa ba léegi léegi nag euh, lii nii mooy li nga xamante ne moo ñëw ci hadis bi mu def mu def al imaam al Bazzaar rahimahullah dafa solo dafa solo ci musnad bi alhamdulillah waaye naka noonu la ko boroom Majma'u Zawaa'id daal na koy indi rahmatullah alayhi al imaam al Bazzaar ci musnadu Anas ibn Malik Qataada an Anas